muy eh, yeneen ci alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci la ci la yónni ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñu àggee fi nga xam ne mooy Waadil Qura Waadil Qura bañ fa àggee non ci yoon bi biñ jógee Xaybar ci yoon bi eh, di ñibbi fekk ñu ñàkk ndox mu daal di yónni Seydina Ali ak keneen radiyallahu anhu biñ demee ndaw soosu noonu ñu confisqué woon woolu ko biñ ko laajee fan nga jële ndox mushrika boobu mu ne man gis ngeen fi ma jële ndox démb ci heure bii laa fa jógoon mooy vingt-quatre heures bu ngeen jógee fii di dox di jëm foofu ci ngeen di am ñu ne ko léegi nañ dem mu ne ilaa ay nag ñu ne ko ilaa rasulillah mu ne zalika saabi ñu ne ko ya waaye yow saabi dara fuy mooy daal ki ci jublu même bu dee du saabi yonent bi sallallahu alayhi ñëw utiliser ndoxam delloo ko joxal ko defal ko njekk dajaleel ko ay provision yooyu yépp jox ko ba moom ba mu ñibbee dañ ko doon teg ji ndax lu baax lool mu defoon ci xare yi kenn doonu loon laal dëkk ba mu dëkkoon loolu mooy le fekk que ñu confisque ndox mi mooy ne lekk léeg loolu lan lañ fay jànge mooy possibilité wu état bi wala njiit bi mu confisquer bien koo xamante ni il faut mooy collectivité bi dafa soxla affaire bi te ji kese ko fi am kooku amul ay am na choix bon c'est ça c'est loolu nag affaire la bu ko neexee daal mu bañ déedéet loolu amul bu dee ne lor dafa nar a dal nit ñi te waa ji moom am na lu ñuy teggee lor googu moom rek ko fi am kenn du ne ko bon Euh, monsieur diw wala madame diw dañoo ñëwoon ngir kii léegi mu nekk fa maa bañ ak yooyu non loolu dañ naan ko man nañ ko ko laaj bu bañee bu boobaa dañ koy jël ngir lan parce que parce que lor ji muy teg collectivité bi ñépp ndax bu ñu naanul woon mais am nañ moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ne Seydina Imran ne bu ñu fi kii woon woon gars yi ñu ngi doon commencé bi dañ mooy bu ñu jóge woon foofu bàyyi ko moom mu dem ñu nar a continuer di wutu ndox vingt quatre heures mais ñañu fa bàyyi man na gaa yi commencé ñenn ñi di aw ko ñu daal di confisquer mbir mi moo tax léeg-léeg confisquer yooyu day mën a nekk par exemple loolu ma son nañ ko fi wax tali boo xamante ne ni mooy njariñul ñépp la fi mu doon jaar yoon bu yàgg bi baaxatul te mënatuñ ko defar affaire bi il faut ñu daal di koy yokk yokk tali bi parce que ce n'est plus possible mooy ñi fi dëkk léegi dañoo gën a bari population bi dañoo gën a bari te tamit mbir yi oto yi gën a bari ak loolu mooy loolu ça va il faut ñu yokk tali bi te mënuñu ko defaraat feneen te foog nit ñi jaar fi bu boobaa man nañu yëkkati ña fa dëkk ci wet yi mais à condition tamit li yonent bi alayhi salaatu salaam def nga xam ne ndoxu ndaw si wàññiwu ci dara bal bi mu paree Seydina Imran nee na dafa meloon ni ci ñun ndox mi dafa gën a yokk mooy loolu mooy lan. mooy ne tamit ñi nga yëkkati il faut nga jox leen lu mel ni liñ leen yëkkati mooy mënoo jël kër goo xam ne valeur quatorze million francs CFA la nga yëkkati ko ba pare di ko jox kër goo xam ne deux millions la ba pare naan ko léegi li ci des yaay débrouiller loolu du yoon mooy prix marché bi li këram doon jar bu toll noon ngeen koy jox état bi tamit loolu la mooy il faut loolu la yonent bi aleyhi salaatu loolu la ko jox te pour tar ku mel noonu même boo ko loo ko ci tegal après comme li yeneen tibaale sar sam defal femme bi ne gars yi dajale leen ndax njekk la leen defal voilà mooy ne yow minimum mooy li valeur këram boo koy ci na ko joxaat valeur u këram te bu ko joxub terrain ndax mënoo ko toj génne ko fi ba pare di ko joxub terrain kese mais fu muy dëkk mu war fee taat ay ay at te xam nañ suñu maçon yi ni ñu mel nga bëgg a ñëw sa nga bàyyi ko noonu loolu du maanute il faut yooyu tamit ñu ciy bàyyi xel kii ki ñuy toog naan man kenn du ma yëkkati sama këru cosaan la loolu du waxi dara loolu moom du waxi dara sama këru maam la ak sama baay fi la ne woon baayam fi la ne woon ñaata siècle la ngi loolu même bu dee am na solo mais dafa am lu ko gën a ëpp solo fopp mooy lii bu ñu ko deful lor ñéppay ciy lor ñéppay lor bu boobaa nag dañuy teggi lor yi ndax ak dararu yuzaal li qaida bi wax ad dararu lor moom fu mu nekk yuzaalu dañ koy dindi voilà léegi nag kenn loru moo gën ñépp loru te ci loru ñépp moom mii toog foofu da ciy lor waaye ndax pollution beeg yooyu yépp ak accident yi mën a am bu doomam yi génnee yooyu man na cee xew bu ko defee ñépp kii bu boobaa dañ koy tëbal mais jox ko foo xamante ni ni fu baax la ba pare defaraatal ko këram minimum comme ni meloon mais jamais gina tuuti loolu wala jël toolu gaay ba pare di leen ci fay loo xam ne matul loolu wala lu gën a néew loolu loolu du yoon loolu du yoon